moo xam nag alali gone ga day kër mbaa suuf mbaa leneen su ne li tax ma jaay ko mooy dundub gone gi mbaa koddaayam du aajoo ñu ko cay waatloo mbaa ñu ko cay wutloo ay seere waaye bu fekkoon ne la mu wax ne moo tax mu jaay alali gone ga ajuwul ci dund gone ga ak koddaayam ni ki mu ne damaa gis rek ñu mën cee fay njëg gu baree bari mbaa damaa gis rek alali gone gi buur da ciy teg weer wu ne mbaa at mu ne nangam moo bëgg koo jaay nag jëndal ko ci leneen loo xam ne buur du ci amu yoon yu mel noonu day nuru maslaa di nuru lu am njariñ waaye loolu moom faaw mu saxal fi kanam yoon ne ca dëgg-dëgg loolaa tax mu jaay du rekk topp ba kanam moo tax teewul nag am nañu ne ki ñu dénk gone gi dañ ko yemaleeg bàyyi gone ga bu fi nekkoon rek nga xam ne nee nga woon bàyyi gone gi bu jaayee alali gone ga dañuy jàpp ne moom gone ga rek la bëggal njëriñ dara taxul mu def ko lu may seet la gën a baax ca gone ga ba bañuy gis nag luñ ko mën a tuumaale am na ñu ne ki ñu dénk itam noonu la war a mel lu mu soppandiku ci alali gone ga rek wasaate lii xalal mardi yi mooy boo toppee lañu gërëm alxaadin wala alxaadinatu bu dee jigéen mooy ka yore gone ga di ko toppatoo ci jamono yi nga xamee ne day aajowoo ku koy sàmm di ko tëral ka yëkkati di ko sang ka solal kooku nag ndax sañ naa jekki-jekki fab ca alali gone ga di ko jaay di wax ne ca gone ga la ko jëmale loolu am na yeenti wax am na ñu ne sañ na ko ak lu man di am am ñu ne sañu ko ci genn wet am ñu ne bu dee ci barab boo xam ne àttekatu jullit bu mën a seet kum booleel gone ga nekku fa dana ko sañ am ñu ne nag bu fekkee ne lam cay jaay njëgg du bari boo ko dee seet dana manqué nisaab ndax ñaar fukki dinaar yee mu wax dane yañ daan jëfandikoo ca xurtuba yooye nag àggutoon ci mat ñaar fukki dinaar yi yoon am na ñu ne boo seetoon ñaar fukki yee ca booba foofe ca xurtu ba day tolloog fukki dinaar ak ñett yu tegal ñetti subuhuy dinaar maanaam benn dinaar boo defoon juróom-ñaari xaaj jël ñett ña boole ko fukki yeeg ñett waaye bu dee suñ jamono ji nga xam ne wurus moom dafa jafe lool lool xaalis bi it gaaw a bari ab lim xanaa kon dañuy wax ne am nañu wax ne daal balaa sañ a jaay dara ci alali gone googee mu yore di ko toppatoo dañ ciy sart njëgg doon njëggu néew bañ a bari ndax bu ñu bëggee wax rek fukki dinaar ak nangam moom te tudd wurus rek mu daal di bëgg a bari moom mi taalif daa wax ne jooju wax la taamu waaye daa mel ne nee nañ bu dee ci barab ya nga xamee ne ñu baree bari duñ jot a dénk seen gone kenn ba yàlla moom leen rek ñu wuy ji seen boroom te àttekat jullit nekku fa in huwa maata liñ ci wax ci naxu dañ tàyyi koo baamu ku tawat tawat joo xam ne ku ko mësaa tawat li ci ëpp da ngay faatu dañoo waxoon ne du sañ a jekki-jekki yëkkati alal maye mu ne waaye nag ba tey moom jaay ak jënd di soppandiku ci alal ja nga xam ne joxewul rek noonu ci kese day soppandiku di jaay ak jënd moom ba tey mën na ko fa in yekkun dem dafa nekk xaabaa di jëflante njekk bii ca moom fal ajnabi kon jaambur ba yaqusu dana jël maa la nga xam ne xubi maye foon na ko bii ci moom min sulsi yi mu tukkee ca ceeram ba wa maa loo xam ne nag xaabaa deflante woon na njekk bii ak moom alwaarisa aji donn ja mu ni xa kon tereef ko wa in yu gisu ndem da ko wéyal alwaarisoona way donn ña uttu bi xa kon toppeef ko bu fekkee ne moom mi tawat tawati faatu bañ ne ko sëñ laa yëkkati alal kat maye dafa am lu mu jaay kenn te jaayi ko ko njëg gu néew lool goo xam ne dafa jaadoodiku ba dañuy jàpp ne da ko bëgg a may alal rek te xamul nu mu ko koy maye mel ne luy jar million mu jaayi ko ko juróom fukki junni wala boog am kuy jaay dara mu jënde ko ci moom njëg goo xam ne jaaduwut mel ne safaan bi am kuy jaay ab watiir wala aw fas mbaa leneen njëgg dëgg-dëgg wërta weesu ñaar fukki junni moom mu jënde ko ca kooka juróom fukki junni teg ca fanweer lu mel noonu dañuy jàpp ne daa xam ne yoon aaye na ko maye alal rek tax mu làqoo fa ak jaay wala ak jënd dañuy seet nag comme jëflanteel noonee bu fekkee ne ab jàmbur la ci moom nga xam ne sañ naa dénkaane ne su ma fi jógee nañ ma ko joxal nangam ci sama alal kon ñu seet lam ko jaayoon te jaayoon kooku njëg gu néew ñu jàpp ne njëg sàngam moo jaadu la ca toppoon daa meloon na ku dénkaane ne su ma génnee àdduna nañ ma ko joxal diw mi rek su ko defee nag bi ñu seetee alalam def ko ñetti xaaj loolee ñu génne ko ci ab ceeram muy ab sulusam bu fekkee ne nag bàyyiwut sax alal bu ko way doon yi wéyalee mu wéy bu ñu ko wéyalut du wéy ba tey ba mu fekkee luy jar ñaar fukk mu jënde ko ca kooka juróom fukk waaye kooka bokkul ci ñay donn dañuy bàyyi rek bu génnee àdduna te fanweeri junni xaj ci ab sulusam day mel ne kon dafa dénkaane woon ne su ma fi jógee dañ ma joxal waa joojee fanweeri junni kon ñu wéyal loola su fekkee ne nag bàyyiwut alal ba ñu tudd ab sulus kon bu ko way doon ya wéyelee mu wéy bu ñu ko wéyelut du wéy ba tey yoon day wax ne képp koo xam ne ku war a donn la nit ki doom mbaa soxna mbaa ndey mbaa bàyyi kay bëgg génn àdduna du sañ a wax ne su ma fi jógee nañ ma ko joxal nàngam ci sama alal ndax ndegam yàlla séddale na ci miraas ku ne la war a am ba noppi duñ nangu mu dindi loola léegi nag bu fekkee kam doon jaay te jaay ko ko njëg gu néew wala kam doon jënd ci moom te jënd ko njëg gu bari ndax bëgg ko koo may daa bokk ci ña koy doon loolu kon des ko mën a wéyal ndegam way doon ya ànduñu ca bu ca way doon ya àndee nag moom loolee mu defoon day wéy ndax day mel ne kon way doon ya ñoo seet rek fab seen alal may kookee bokk ñoom ca dono ba saa yu ñu nee wërtoon dénkaane nàngam ñoo way doon ya ñoo ca mbàq bu fekkee ne ay mag jëmm lañ ku ne mën a weeg boppam te nangoo wéyal loola ba tey loola mën naa wéy wa kullu ma lépp loo xam ne alqaadi aja atte ja yabiyon dana ko jaay mutlaxan ak lu mën di doon bayxul baraati jaayuk baraa maanaam jaayuk di su ko sañ a xàcc ci sikk taxaqaqa dëggoona bi ci moom lépp loo xam ne àttkat bi moo ko jaay dañuy jàpp ne koo xas jënd rek jeex na boo ci gisee sikk itam doo sañ a ñëw bëgg koo xàcc la àttkat bi jaay moom benn ab jirim moom ko wala ku ñuy sisir moom ko wala ku fi nekkut moom ko moo xam loola suuf la wala ak jur la wala marchandise la mbaa leneen daal lu àttkat bi seet ba di ko jaay daal ku koy jënd say boo tey lu xamal ne boo ci gisee sikk itam soo xamutoon du tax nga sañ koo xàcc te dañoo waxoon ne ku la jaay ku ne bu la ci jaayalee sikk soo xam ne xamoo ko boo ko xamee rek sañ a ñëw xàcc te du sañ a bañ loolu nag jaay ko àttekat ba génn na ca am na nag ñu wax ne moom ñëpp a yam dañoo waxoon ne jamono yi jaam xewee jaam rekk ca la ñuy mayee ka koy jaay bu ci sart yi dajee mu leeral kooku ne ko lu yàgg-yàgg doo ko xàcc boo ci gisee sikk itam doo ko delloo si lu bokkut ak jaam moom ku la ko jaay ku ne boo ci fekkee sikk soo xam ne gënalu la te dala ko caa jaayale xamoo ko woon nga sañ koo xàcc am na ñu ne yëpp a yem waaye lii mu wax nag ñu bari ci lañ ànd mooy àttekat moom lu mu xas jaay rek ka ko jënd faaw da koy téye waaye du ko mën a delloo si ngir sikk sum ca fekk lu àttekat ba jaay nag ka ko jënd di dox ba yàgg am ku ca taq ne ko maa ko moom bañ ko yóbboo ci yoon mu wax dëgg kon dana sañ a dellu ca àttekat ba àttekat ba delloo ko njëgam wal xul fu wute ga fii maa nekk na ci la nga xam ne baaxoo jaay na ko alwas yu ka ñu dénk aw waarisun wala aji doon wa man xuxoo te ak tereem mardiyun mooy la ñu gërëm illaa bi maa dara ci loo xam ne albayxu jaay ga yekkoonu dana nekk bii ci moom bi rasmi an tuqudaa ci rëddu bu dee fi fayee bi ci moom ak du yoonu bor ya ku amee ab jirim koo xam ne du àttekat dañ ko koo dénk rek moom muy jaay nag alali jirim ba ndax bëgg ko caa dundal nee nañu bu leeralee ne lii kat alali jirim la te ñàkk lu ma ko dundale maanaam ñàkk xaalis kaas moo tax ma di ko jaay kon lu yàgg-yàgg ku xas jënd loola doo ko sañ a xàcc boo ci fekk sikk da ngay muñ ba tey bu fekkoon ne daa am ku génn àdduna ña koy doon mbaa ko koy taxaw di jaay alalam ndax fay ca bor ya te ba mu koy jaay leeral na ne diw mi génn àdduna kat laay jaay alalam ji ndax bëgg caa fay borom yee ku xas jënd rek jeex na doo sañ a xàccati boo ci fekkee sikk da ngay muñ rek waaye bu fekkoon ne ñoom ñay doon rek ñooy jaay alal ja ndax bëgg a mën a séddoo bu baax séddoo bu jàppandi loola moom kuñ ci jaay nga fekk ci sikk da nga ko sañ a xàcc kon sooy takk foofu nga ne la ñuy jaay ci alal yi ka génn àdduna ngir dundale ko jirim ya wala ngir wéyale ku dénkaane bu mu dénkaane woon wala ngir faye ko bor yoo xam ne da ko amee woon loolee ñuy jaay bu ñu leeralee kay jënd ne ko lii kat ku génn àdduna moo ko fi bàyyi dañ koy jaay ngir ab jirimam wala ngir wéelu dénkaaneem wala ngir fayle ko bor ba mu xasu ko xam moom lu yàgg-yàgg du sañ ñëw di xàcc loolee bu fekkee nag la ñuy jaay daa bokk ci àll ku génn àdduna waaye rek ñoom ñay donn ñoo koy jaay rek noonee ngir bëgg a mën a séddoo bu baax wala soxlawuñ ko rek kon kuñ ko jaay moom boo ci gisee sikk rek sañu ñëw xàcc ko faslun li ab dog la wal xuqoodu xeeti pas-pas yi ak dammeelam mooy lam jublu wa alamat te mu yëgle bi ridaahu ci ak gërëmam koo xam ne dafa tëx luu waaye mën naa gis kooku xeeti jëflante yi mënees na ko jëflanteeg moom moo xam jaay la moo xam jënd la moo xam takk soxna la moo xam defal ma ma fay la moom daal ndegam du dégg mënta wax itam waaye dana gis kon mënees naa jëflanteeg moom di aajowoo nag ñu wut ay seere yoo xam ne ndegam mënta wax day liyaar rek du dégg itam waaye dana gis dañu wut ay seere yoo xam ne ñooy seere nañ koy liyaare ba xam ne moom mii lii ànd na ci wala lii àndu ci su fekkoon ne kooku dafa boole gumba tëx luu kooku moom jeex na kenn mënta jëflanteeg moom ci yoon dañ koy wutal kilifa goo xam ne moo koy defal moo koy dindil waaye ndekam boole na gumba taxlu moom ci boppam du mën a xamle ne ak bëggam dëgg-dëgg te itam du neex a xam ci genn wet ndax nekkul kuy gis bañ di ko mën a liyaar di xam lam bëgg ak lam bëggut ba tey itam nga jàpp foofu ne ku boole gumba ak tëx nga xam du gis tey du dégg mook ku boole yett yëpp ñoo yemoo kenn du mën a jëflanteeg moom bul ko jaawaleeg kee nga waxoon léegi nga xam ne moom tëx na luuna waaye dana gis ndegam moom dafa gumba du gis tëx du dégg ba tey noonu la kenn mënta jëflanteeg moom faaw rek day am kilifaam goo xam ne moo yore ay mbiram ku bëgg a jëflanteeg moom jaar ci moom bu fa àttekat bi nekkee sax te amul ko mën a taxawu àttekat ba moo koy taxawu ku boole nag gumba ak luu waaye dana dégg kooku dégg muy dégg tax na daañu mën a jëflanteeg moom dana dégg lañ koy wax ànd ak xelam ànd ak sagoom mënta wax nag waaye dana mën a junj baa bu dee ku mën kon jàppal ne al ama al asam mook ba mbooleet yépp doon ama doon asam doon abukam ñooye moo waaye su doonee ama abkam moom daañu mën a jëflanteeg moom bu doonee itam asamm abkam ba tey daañu mën a jëflanteeg moom kazaaka naka noonee yum naaw def na ko tere lil majnooni ñeel ab dof wa saxiiri ak gone wa sakaraani ak aji màndi lil jumhóori fa mbooloo ma daaway maxnaam xindal jumhóor yi allah mu daaway maxnaam inda koo xam ne daa gone gone ba àggul ci xàmmee nga wax ko mu tontu lu leer sax àggu ca kenn mënta jëf leen teeg moom gone gu mel noonu bul ko jaay dara bul jënd ci moom dara kilifaam rek moo koy defal ak dindil bu demoon nag bay gone gu xàmmee ànd ak sagoom buñ ko waxee mën a tontontu lu leer boo jëflanteeg moom nekk nga jaayanteeg moom mën naa wér waaye su kilifaam dikkee jàpp ne gënul ci moom bu ko neexee tebbi ko ab dof nag moom bu fekkee du ximmi benn yoon kenn du sañ a jëflanteeg moom kenn du ko sañ a jaay dara kenn du sañ a jënd ci moom dof boobu dara bu dee sax ku yemba di koo xam ne agul ci say waaye taxul xel ma mat sax doo ko sañ a liggéeyloo nit ki di ko xarloo mat ne ko nangam laa lay fay dañuy bañ nga nax ko faawu kilifaam day ñëw nga waxaaleeg moom ba juboo kilifa ga moom kookee matadi nag door laa xaral matt ma ba door laa liggéeyal liggéey boobee ba tey bul fàtte ne dof boobu wala ku matadi kooku bu la mayee doo saña nangu ndax moom sañuta jekki-jekki yëkkati alalam joxe bu doon nag dof boo xam ne léeg-léeg day tane ba mel ne nit ñi mel ne dara dalu ko yooyu jamono moom mënees naa jëflanteeg moom ku màndi ki dañ koy teqale bu dee ku màndee ci lu araam lépp lu mu def ci tooñ daañu ko ko topp def ca la ca war jamonoy jaam amee ba mbàndee bu goreelee itam jaam ba gore bu mbàndite ma jeexee du mën a wax ne baa koy def ànduma woon nag sama sago bu fasee it noonu la muy màndi màndi doonte àgg na ci mënta xàmme asamaan ak suuf it wax ji gën a wóor mooy ndegam moo ko tey màndeelu araam rek su fasee fase ma dal lépp luñ ko war a géttane mu def ko ngir màndite ga it daañu ko ca géttan mu des nag xeeti jëflante yi nga xam ne daa mel ne mu jaayante mbaa mu jëndante mbaa màndite ma tax mu ne ameel naa diw nàngam yu mel noonu moom gannaaw ba màndite ma jeexee su ma nee waat ci yàlla ne bàyyi jëflante noonee mbaa bàyyi waxe noonee booba wa qiila talsamuhu l afaalu wala talsamuhu l aqwaal fal madaahibu arbaa ku màndi kooku màndi màndi gu araam wax ya da caa bari waaye lii nu wax nun mooy sunu yoon nun waa Malik de am nañu ne bu xësee màndee noonee dara du ko war ci su ko topp dara ndax amut ak sagoom am ñu ne ndegam mandité ma moo ko teg boppam lépp lañ koy topp duñ ko bàyyee dara dara am ñu ne lu mu jëf ñu topp ko ko waaye lu mu wax rekk moom deesu ko ko topp mu des nag ka màndi màndi goo xam ne teyu ko mel ne la mu naan ba màndi du sàngara waaye teewul rek mu màndi wala sax mu naan sàngara waaye xamutoon ne moom la daa defe woon ne leneen la kooku moom maase nañ ci ne ba mu tàggoog sagoom ci noonee te teyu ko jëflante gum jëflante du wér te dara du ko ca war ci gàttal daal màndiga tegu ko boppam kon nag deesu ko topp dara deesu waral ci moom dara loo xam ne ba mu tàggoog sagoom la ko waxoon mbaamu defoon ko nga xam ne moom su fase woon it du tax pase ma dal ba reyoon kenn ci yooyu jamono it dañ koy jàppe reyuk ñàkk tey wujj da fekkeef na ko min baadu ca gannaaw ba koo xam ne gumba dong la def waaye taxut luuxut dañ koy jàppe ne njàccaar nga xam ne mboolem xeeti jëflante yi rek mënees na koo jëflanteeg moom ci gàttal mën nga ne rek moo ka gumba wut ñoo yemoo am na nag ñu ne wareesu te yemale ka judduwaale ngumba ak ka nga xam ne ngumba ga da koo dab ku judduwaale ngumba moom mbaa bam doonee gone la daal di gumba dee su mën a jëflanteeg moom bu jaayee du wér bu jëndee du wér dañ koy wutal kilifa goo xam ne moo koy defal ak dindil nde bu fekkee ngumba ga da koo dab rek ci gannaaw ba mu doonee mag kon moom mënees naa jëflanteeg moom jaay ak jënd ak mboolem xeeti jëflante yi a cheikh abul hasan moom day wax ne ka juddiwaale ngumba itam lu ñuy mos mbaa ñu koy làmb nga xam ne mën naa mos xam mën naa làmb daj lu mel noona mënees na caa jëflanteeg moom lépp lu aju nag ci xool ni ki couleur wala forma nga xam ne moom musu koo gis benn yoon mënu caa xam dara kenn mënu caa jëfalanteeg moom faslun li ab dog la fi ixtilaafil mutabaayi xay ni ci wuuteeg ñaari way jaayante ya day wax kay jaay ak kay jënd buñ amee ak ñàkk déggoo mën naa am ci tolluwaayu njëgg kee waxlee kee waxlee mën na am ci xeetu njëgg kee wax lee kee wax lee mën na am ca délai ba ndax njaay mu jëmoon délai la wala déet ak ndax délai ba jeex na wala jeexut mën na am itam ci ndax jaaykat bi fay nañ ko ba mu tey njëgg wala déet wala kiy jënd jox nañ ko lim doon jënd wala déet mën nañu woote itam ci nañ jaayante wér na wala wérut yooyu yëpp nag dana ko wax ci bunt bi wa xay su maxtalafa foofi xam ne wuute na baayaxun aji jaay wa man ak nga xam ne ishtara jëndoon na minhu ca moom in kaana dem nekk na moom wuute ga fii qadri samani ci tolluwaayu njëg ga walam yafut terawut maa la nga xam ne biixa jaayeef na ko fal fasxu kon lan juboo woon su fekkee ne lañ doon jaay ma nga fa raw deful dara dañ leen di wax kenn ku ne waat la nga wax kii jaay nag mooy njëkk a waat ne man téeméer laa juboo woon ak yow su waatee ba noppi ñu ne ki doon jënd da ngay seet boo ko mënee fekk ci li mu wax baax na soo ko mënul nag nga waat ne yow juróom-ñett fukk ngeen juboo woon su waatee rek juróom-ñett fukk nag ñu ne ko kon nañ dindi njaay mi nga dem ki doon jaay dem ndax waat na ne téeméer la jaaye woon yow nanguwoo koo fekki waat nga ne juróom-ñett fukk nga jënde woon kon na kenn ku ne dem ñoom ñaar ñëpp nag ñu bokk ñemee waat ak ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ragal a waat